min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi saani wa salaasimi'a. wa an ummi atiyyata nusaybata bi dammi nuuni wa fathihaa radiyallaahu anhaa annahaa qaalat axada alaynaa rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam indal bay'ati allaa nanuuh mutafaqun alayhi kon al imaamu al xaafizu al buxaariyu an mu ñëwaat ak ñun ci suñu bunta bi nga xam ne moom lañ nekk di chapitre trois cent deux baabu tahriimi al mayyit bari mu jeexe ci suñu jotaay ci kitaabul umuur al al umuur al anha ci euh, euh, suñu état bi ñu génn xadis bi ñu gisoon moo doon xadis mille six cent soixante mu ne woon wa anil Mughira ibn Shu'bata radiyallahu anhu annahu nag tur boo xam ne góor da koy tudd jigéen da koy tudd hmm? voilà nañ keroog tabiin bi ne dama dañoo dugg ci Seydina Anas ah, euh, nee na sama sœur bi nee na ma Seydina Anas daf ma barkeel ñaanal ma après nag fekk dañ ma wate woon mu ne nañ wat lépp quoi mooy bopp bi yore nañ niñ bàyyi noonu ah voilà mu ne sama sœur sama sœur bi wax ma mooy al-Mughira waaw <laughs> ah, voilà Mughira daa nekk tur boo xam ne góor da koy tudd ci arab jigéen ñi da koy tudd voilà al-Mughira an al-Mughira ibn Shu'ba lañ gisoon hadith 1660 radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man niha alayhi fa innahu yu'azabu bima niha alayhi yawmal qiyama voilà léegi tey ñu war a gis xadis mille six cent soixante et un mu ne waan ummi atiyata mu ngi jële ci yaayu atiya imam an-Nawawi mu ne Nusayba la tuddoon bi dammi nuun dañuy wax Nusayba waaye bi fatha dañuy wax Nasiba moo tax Nasibatu bint Kaabin wala Nusaybatu bint Kaabin ah mu ne buñ ci wax baax na radiyallahu anha kii nag waxoon naa la nga def attention moom nii bokkul ak beneen Nasibatu bint Kaaba parce que moom yu Maasiya am na sax ñu ne non bintul Xaaris la du bint Kaaba ah. voilà mu du du yaayu kii de Abdallah ibn Zayd al-Mazini kooku mooy ka fekke woon ka fekke woon Uhud <laughs> bokkul ak kii yaa bii de kooku um, Ummu Umaara Ummu Umaara la. kooku it Nasibatu bint Ka'b Nusaybatu bint Ka'b la tudd mais kooku mooy Ummu Umaara jigéen gu man góor waaw yeneen saa salaam moom la na keroog ne keroog Uhud xare bi mu ne tay mu ne mu ne mu ne la la la muqaamu Nasibata ah, ummu la la muqaamu Nasib Ummu Umaara al-yawm ahaddu ahabbu ahabbu min maqaami fulaanin wa fulaan yeneen saa salaam ne tay de xare Uhud bi taxawaay bi fi ummu uma ummu umaara def muy nasiba wala nusayba moo gën taxawaayu diw ak diw quoi <laughs> am nañu dawoon mais moom moom mooy loolu ne dangaa ñëw damaa njëkk ñëw ci toolu xare bi gis jullit ñi gañe nañu yéefiru Quraysh yi ba yeneen saa saa toog ñu wër ko leena nee na ma dem am lu may def ñëwaat fekk mbir mi mbir laa jaxasoo waaw ma gis yéefér yi di kii rey ci jullit ñi ma gis yéefér bu bon bi mu na naan dal dulluni ala muhammadin ma najawtu in najaa naan tegtal leen ba muhammad laa wax pour nee na day rey si yoneen saa bu rëccee du ma rëcc nee na ma taxaw ci kanam maag Mus'ab ibn Umayr quoi <laughs> waaw ci loolu nga xam ne bi mu agsee moom la njëkk a dajeel nee na bi ma rëm benn kii jaasi ji la ma dóor tër waay bi ma ko dóoree sama fii la ko dóor tër ca loos wi côté ginnaaw doq gi noonu affaire bi def ngendom cicatrice nee na gis nga bi ma jaase bi ma yor bi ma ko bàccee bàcc ko ko tër tër tër tër waaw <laughs> mu ne waaye noon bu bon bi ñaari mbubbi koŋ la soloon jariñu ko dara après mu dem ray sëy naa Mus'ab nag wane gannaaw nag di yuuxu nag naan qataltu Muhammadaa faat Muhammad nag di daw <laughs> moom ibn Qamiya qabbahahu qabbahahu Allah <laughs> bokkul kii ah kooku Ummu Umaara c'est vrai que Nasibatu ak Nusaybatu bint Ka'b kii tamit mais kii Ummu Atiya la voilà radiyallahu ta'ala kon an mu ne wa an mu ngi jële hadis balay suñu buntu bi di jële Ummu Atiya di Nusaybatu mu ne bi dammil nuuni wa fathiha dañuy wax Nusayba di wax Nasiba radiyallahu anha anna qaalat nee na axada jël na alaynaa ci ñun rasulullah ndawal yàlla saa sam dafa jël ñun benn pacte mooy indal bay'a jamono ja ñuy jaayanteeg moom waaw allah nan waxa bokkoon na ci këne ñun jigéen ñi bu ñu amee ku ñu faatule bu ñu nekk di yaxaw yi yuuxu ba jagaw wolo loolu waaye dee nañooy nangam ak yuuxu yooyu ca kaw loolu bokkoon na ci pacte yi nga xam ne moom la jëloon ak ñun te loolu mooy ca suuratul mumtahina wala mumtahana ca fin yaa ayyuhan nabiyyu idaa jaa'akal mu'minaatu yubaayi'naka alaa allaa yushrikna billaahi shay'an wa laa yasriqna wa laa yazniina wa laa yaqtulna awlaadahunna wa laa yaatiina bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim mooy aaya boobu avant dernier aaya mooy aaya douze ci suuratul Mumtahina wala Mumtahana borom bi ne woon yaa ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi yow mi nga xam ne yow lañu solo alayhi salatu wassalam ida jaaka ndeem dikkaleen la bu la dikkali al mu'minaatu way ngëm yàlla yu jigéen yu bàyyanaka di jaayante yow ci kaw lii na nekk ci kaw lii ala allah yushrikna billahi shay'a ke duñu bokkaale yàlla dara un deuxième wala yasriqna ta duñu sàcc wala yazniina ñetteel te duñu njaaloo wala yaqtulna awlaadahunna te duñu faat seen doom yi infanticide am doom xoj ko mu dee nga sànni ko ci poubelle bi wala nangam ak yu mel noonu ah wala yatiina te duñu dikke bi buhtaanin ci njombuteef boo xam ne yaftarina wu moom la na ay bayna aydihinna diggante seen tànk yi wa arjulihinna ak seen seen loxo yi wa arjulihinna ak seen tànk yi deneen wala ya'sinaka te duñu la moy fii ma'ruufin ci lépp njekk goole di digal moo tax ummaatu yeneen ma'ruuf yooyu rek bokkoon na ci lii mooy duñu ko mooy yeneen saa mooy bu ñu yuuxu mu ne nag buñ d'accord ci lii fa baayaxunna jaayante la nag ñoom wastaghfir lahunna allah te nga ñaanal leen jéggal ñoom soxna yoo borom bi tabaaraka wa ta'aala inna allah yo dëgg-dëgg yàlla ghafuurun aji jéggalaa koon la rahimun aji yërëmaa koon la ha yii la walaa ya'sina bii la doon wax moo tax bi uh, hadis bi ñu la doon wax bii weesu bi ñuy tëj nga naan moom nga doon fàttali ko mis ne bi ñuy jaante yonent saa salaam nag bam mu bii nii ci laa ko ne woon man ummaati yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ba mu des aalaf bani fulaan ko wax moo tax foofu imam Muslim waxoon nañ la moom moo ko solo na ko noon sëriñam al imam Ahmad ak beneen Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i rahimahullah rahmatullah ala al-jami' fo Ummu Atiya ne radiyallahu anha lamma nazalat hadhihi al-aya yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an mooy aaya bi ñu wax sànq ba ji wala ya'sinaka fi ma'ruf qalat kana min minhu an-niyaha bokkoon na ci yuuxu yi nga xam ne moom la ñuy yuuxu bu dee dañoo am ko ñu faatu la qaalat ummu atiya nee na nag ma ah yonent bi saa saa bi ya rasulallah illaa ala fulan <laughs> waaw yonent saa ba mu des waa kër de fa innahum kaanu wasaduni fil jahiliya sa jahiliya dañ maa dimbali woon bu baax waay ah falaa budda min an usaydahum de yonent saa ñooñu foog ma dolleel leen dikkeel liñ ma defal <laughs> falaa fa qaala rasulullah yonent saa ne illaa ala fulan kon ba mu des ala waa kër <laughs> moom kese. voilà mooy <laughs> aay bii la woon moom la naan bi nga xam ne moom lañ doon jaayante kon mu ne kon loolu la mu ne kon bokk na ci li ñu tere woon ah, li ñu jëloon pacte indal bayan allah nan waxa ñu bañ di yuuxu bu ñu amalee amee ah, mooy waxuñ leen bu leen jooy waxoon nañ la jooy kenn terewu ko ala tasmaun mane sa nee xanaa dégg nga boroom bi du mbugale ci gongo ñuy jooy ak xol buy jàq déedéet waaye ci lam nañ ak yuuxa yaxaw ya ngay def voilà kon mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imam al Bukhari waaye na ko noon al imam Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo laaj bi mooy que ñoom dongo ko solo ñu ne seen seen al imam Ahmad indi ko min musnad al qaba'il hadith ma fi al ansariya wasmuhu wasmuha nasiba wala nusayba indi na ko ci bërëb yu bari ña ko noon seen bokk taalibi al imam Abu Dawud ne ko kitaabul janaa'iz baabun fi naw waaye it fële eh, kii na ko eh, mooy eh, al imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi kitaabul bay'a bay'atu nisaa ah loolu ñuy ñoo ñi nga xam ne ñoom ñoo ka solo imaamul Buxaari rahimahullah ñaari ah na ko ci kitaabul janaa'iz la ko njëkk indi baabu maa yunhaa mina an-nawhi wal bukaa indi na ko kitaabu tafsir suuratul mumtahina wal mumtahana baabun idaa jaa'akal mu'minaatu yubaayi'naka bu ñu gisee bu njëkk bi te mooy li lëkkaaleeg suñu buntu mu ne haddasanaa Abdullah mooy maa yunhaa buntu li ñuy tere ci yuuxu ak jaxaw ak jooy woo xam ne yu génn gaam la mu ne haddathana Abdullah ibn Abdil Wahhab mu ne ki ñu nettali Imaamul Buxaari mooy suñu sëriñ Abdullah ibn Abdil Wahhab Abdullah ibn Abdul Wahhab al-Hajabi hmm? al-Basri Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom nag moom mi mu ngi génn àddina la 228 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Hammad ibn Zayd Hammad ibn Zayd ko gën a dëgër ci Hammad yi muy Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi ci wàllu sàllale moo gën a dëgër ci wàllu hadith même bu dee ne Hammad ibn Salama ibn Dinar moo gën a ak cellte moo féete kaw comme li boroom xam-xam yu bari di wax rahmatullah alayhi muy kon Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il <coughs> al-Basri al-Azraq gane àddina 98 génn àddina la 179 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Ayyub mu nekk ñu nett mooy Ayyub di Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àddina 68 am na wuute génn àddina 131 ca peste ba radiyallahu anhu wa taqabbala uh, uh, uh, minhu min ash-shuhada ah, mu ne an Muhammad moo ko jëlee ci Muhammad Muhammad ibn Sirin al-Ansari mawla Abu Bakr di këri fay waa jamono ñëw al-Basri al-Anasi rahimahullahu ta'ala gane addina ci xilaafu Sayyidina Usman la 33 génn addina li nga xam ne mooy la 110 rahmatullahi alayhi nga xam ne ay frère lañu woon ñu mag moom lii nag moo ci gën a siiw moo Hafsa mi nga xam ne yenn càllale ci moom lay jaar rahmatullah alay an ummi atiya moom muhammad ibn sirin jële ko comme sœuram bi ci moom moo atiya muy nasiba ñu ne nusayba ah bint Kaab ñii ne bint al-Haaris la ah, ah al-Ansaariya noonu la ci al-Basriya ne woon na Basra rahi radiyallahu ta'ala anha sahaaba la bu siiw yàgg nañu gis ay sahaaba bu jigéen ani nga xamante ne te moom nii la digaloon mu sang doomam ja ba mu génnee àddina moom Seydina doomam jigéen ji li nga xam ne mooy Zaynab moom moo ko doon sang moom Ummu Atiya ak mbooloo am mbooloo ci jigéen ñi radiyallahu ta'ala anil an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'inda al-bay'ati xam nga imam al li imam an-Nawawi lii rek la seen bi loo mu waaye dafa room mu ne famaa wafat minna <laughs> mu tekki lii matalul nag ñun groupe jigéen ñi du jigéen ñëpp comme l'imam al-Qadi Iyad wax rahimahullah imam an-Nawawi di ko toxal ci moom non ça ne veut pas dire que jigéenu jullit yëpp sahabiyaat yëpp kenn matalu ci lu dul juróom yi déedéet mooy moo groupe de personnes mam àndaloon ñoom jigéen ñam àndaloon di ñëw ci Rasul sallallahu alayhi wasallam ñan tombeeloon ñu daje yeneen saa sam jël ci ñoom pacte bii kenn matalu ci ñàkk yuuxu gi moom lu dul il gayru ba mu des gayra xamsi xamsi niswa fama wafat ghayra xamsi miswa kenn ci ñun soxna yoo yee matal na la yoneen saa salaam la mu jëloon pàcc ba ñu yuuxu boo amee musiba lu dul juróomi jigéen mu njëkk ci ki gën a tedd ci ñoom bi Ummu Sulaym di yaayu Sayyidina Anas voilà radiyallahu anha bint Milhan mu ne wa Ummul Ala Ummul Ala bi moo waxoon keroog bu Usmaan ibn Mal'un génnee àddina ah <laughs> ah shahaadati alayka ya aba sa'ibi anna Allah qad rahimak <laughs> yeneen saa saa ne ko wa maa yudrik <laughs> waaw moom moo ne woon <laughs> ah, man de sama seede bi may seede fekk Usmaan ibn Maz'un mooy ki njëkk a génn àddina moom la njëkk suul Baqiya ci li gën a dëgër moom la yeneen saa saa njëkk suul almeer yooyu di Baqiya wal Gharqad yi waaw radiyallahu ta'ala utal ko fa benn mandarga ngir di ñëw di ko di ko ñaanal bi nga xam ne ci la génn àddina ah, ñu teg néewam ummul ala bi daal di woon ñëw def seede ne man de seede bi may seede ci yow mooy que ne yow abu sa'ib bi tax ca ñoom la ne woon mooy bi ñuy dóoru gàddaay sa rek xam nga euh, Usman ibn Maz'un euh, ci waa banu jumax la bokk mooy nijaayu ibnu Umar la parce que sërëm sërëm mooy mooy mooy mooy yaayu sayyidna ibnu Umar radiyallahu anil jami' moom ak Qudaama quoi ibnu Maz'un ibnu Maz'un mais moom moo njëkk génn léegi biñ jógee Makka nag ñëw gàddaay si moom ci ñoom ummul ala ci wàllam saar ci ñoom lañ ne woon radiyallahu taala ci ñoom lañ ne woon radiyallahu taala anha léegi nag bi mu génnee àddina nag ci seen biir ci la ndaw soosu defoon seede boobu yeneen saa saa ne ko lu la xamal ne yàlla yërëm na ko ah man damaa yonent bi alayhi salaam maay ndaw yàlla mais moom mii de dëkk xad ataahul yaqin dëgg dëgg dëgg dikkal na ko waaw waaw man de maa ngi dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam taxaw ma maa yufalu bi wala bikum waaw waaw malgré maa ngi yonent baay saa xaw ma lu ñu leen def ak ci man ak yéen waaw loolu nag mu dëppoo li alquran waxool rek ci suratul ahqaf qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yufalu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin ca ay neuf ba waaw yeneen saa saa borom bi na ko xal ne du maa ñëw di sos loo xam ne yeneen yi fi ñëwoon defuñ nekkawuñ ko woon te xawma lan la ñuy def ci man ak yéen waaw moo tax képp kuy wax hadis boobu di am loo ci wax dañ naan la mais alxuraan luy leeru loo dàq foofu xanaa da ñëw di ko dàq alxuraan non yone saa loolu la wax que ne yenn riwaay danaan moom xamuñ moom lañ koy def yone saa sa waxul boppam dañ naan la mais yow même boo dàqee loolu léegi looy def ak waxu alxuraan bi wamaa adri borom dee na ko waxal wamaa adri maa yufalu bii wala bikum waxal nit ñi ne man xaw ma la ñuy def ci man ak yéen. loolu benn jamono loolu jeex na yoneen saa salaam tout le temps bi di ko wan muy découvrir ci boppam ak ci borom bi lu bees rawatina ci borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne bu jeex moo tax mën a ko wax qul rabbi zidni ilma waxal borom bi dee ma yokk xam-xam saa su jamono yii te mooy jamono ji muy doon a ñëw Madinatul Munawwara la saakina te aaya bi muy door a gàddaay si ci la avant Badar ci la ciy génn àddina Seydina Ousmane ibn Maz'un fekkewul Badar ci at bi la génn àddina yeneen saa saa même chose la waxat après nag borom bi xamal na ko ay mbir yoo xamante ne ak alxuraan ci boppam yoo xam ne moo wax ni sax shafaa gi nan lay demee yawmal qiyaam moom mooy rabu nit ñi ana sayyidu waladi aadam wala faxr man maay sangu doomi aadama yi alayhi salaatu wassalaam te am loolu waxuma ko ngir puukareel aadamu wa man duunahu tahta liwaa'i yawmal qiyaama tegal nañu fii ne Seydina Adam ak ñépp ñu féete ci suufam ci mooy yonent yi ñëw ci gannaaw ñoom ñépp ci sama suufu drapeau sama suufu raaya la nekk bésu taxawaay ba waaw loolu phase la woon jamono la woon après jamono tamit am mu yonent bi borom xamal ko yii mu jeex loolu kese la amul di juumloo ay ruwaat parce que voilà. ibnu Maz'un la doon wax ne moom xamul lan lañ koy def waaw parce que li wax ndaw si na kan moo la xamal loolu waaw ku la xamal ne yàlla yërëm na ko man de maa ngi koy yaakaaral yiw inni la arju lahul maa ngi koy yaakaaral di ko di ko di ko di ko li nga xamante ni yaakaaral borom bi defal ko yiw waaye man de may ndawal yàlla le xaw ma reprendre li saar bi wax waaw même bu dee am na waaw yu naan moom lu ñu koy def maa yufalu bihi waaye ma ne maa yufalu bii bi tamit yooyu wér na te daa moo dëppook alquran aaya bii ñu la wax nii kon loolu mooy li nga xamante ne ummul ala voilà <laughs> bi nga xam ne moom moom matal na mu ne ummul mu ne ummul ala wabnati abi sabra ak doomi abi sabra bon mu ne doomi abi sabra nañ wax li ba pare imraati Mu'aaz mu ne kooku mooy soxnaay Seydina Mu'aaz mooy kan ibnati ibnu Jabal ah soxnaay Seydina Mu'aaz radiyallahu taala anhuma ah kon loolu la ta soxnaay Mu'aaz radiyallahu taala anha wa ardaaha mooy Amr Euh, ummu amr la tuddoon imra ibnu amr comme imam al-hafiz hajar wax mu ne kooku hiya ummu amr bint xalaad ibn amr as mu ne imam ibn sa'd moo ko tudd kon loolu la <coughs> léegi mu ne kon kooku ah soxnaay sayyidna mu ne wa imra'atayni aw ibnati abi sabra lii nag euh, euh, ab sikki sàkka ci ñuy soloo mbir mi mu ne ak ñeneen ñaari jigéen ah, wax na la ummu sulaym moom leer na yaayu sayyidatu sayyidina anas radiyallahu anhu ibnu anas wa ummi an ummiha ummihi léegi umul ala leer na ibnati abi sabra mu ne imratu ah, kii même loolu am na wuute tamit Muaz ak ñeneen jigéen aw ibnati abi sabra wa imraati Muaz wa imraatin uxra mu ne ñaari jigéen ñooy soit mu nekk ibn bi aw binti abi sabra wa imraati Muaz wala beneen jigéen al imaam al xaafis nag Hajar rahimahullah nee na ñii daal <laughs> waaw mu ne eh, ginnaaw bi mu ne eh, soxnaay Seydina Muaz moom eh, radiyallahu anhuma wax nañ la turam le ummu amr bint xalaat ibn amr as-salamiya mu ibn sa'd kii moo ko tudd euh, ibn sa'd muhammad ibn sa'd az-zuhri rahimahullah taalib imam al-waqidi rahmatullah alayhima mu ne fa ala hada fabnatu abi sabra abi sabra kon ghayruha keneen ghayruha keneen la mu ne waqa fi dalail ron naja dalail abi musa ngir abi musa ci yoonu hafsa ana ummi atiya muy hafsa bint sirin di sëru Muhammad ibn Sirin bi jëlee hadis bi ci Ummu Atiya ñoom ñoom ñu ne woon Basra radiyallahu foofu la la dana wa ummu Muaz da cee boole ummu Muaz ah, badalu qawlu imraata Muaz au lieu mu ne soxnaay Muaz mu ne yaayu Seydina Muaz radiyallahu anhuma mu ne wa fi riwaayati Aarim mu ne ci riwaayu Aarim tamit loolu la ñëw mu ne laakin lafdu waaye foofu kàddoom ni mu dana aw dana fiki sàkka la aw ummu Muaz bint Abi Sabra wala muy. yaay Mu'aaz di doomi Abi Sabra mu ne wa fi Tabaraani ñëw na ci imaam At-Tabaraani min riwaayati Ibn Awn ci riwaaya Ibn Awn an Ibn Siriin mu jëlu ko moom ci Muhammad ibn Siriin an Ummi Atiyya radiyallahu anhu al-jamii' famaa wafat mu lii la Ummu Atiyya wax mu ne famaa wafat radiyallahu anha ghayru Ummi Sulaymin wa Ummu Kulthumin wa imra'atu Mu'aaz ibn Abi Sabra mu ne kadaa fii mu ne wa sawaabu maa fi sahih mu ne foofu dane matalul ku dul Ummu Sulaym Ummu Kulthum imraatu Muaz ibn Abi Sabra mu ne lii dëgg nag mooy li ñëw ci Sahih bi imraatu Muaz la voilà mooy Muaz ibn Jabal la wa c'est pas que Muaz euh, imraatu bint Abi Sabra wa bint Abi Sabra bokkul ak soxnaay Muaz keneen la voilà mooy kon bint Abi Sabra mu ne wala àll bint Abi Sabra yuqaalu laha Ummu Kulthum mu ne amaana riwaay bii ne Ummu Kulthum peut-être muy doomu Abi Sabra ji moom lañ ndaw soosu moom lañ naan Ummu Kulthum wa in kaanati riwaaya allati fiha ummu Mu'aaz mahfuura bu dee mu ne bu dee nag riwaay bi ne yaayu Mu'aaz nag boobu bu ñu jàpp la fala laha ummu Mu'aaz ibn Jabal mu ne maana kon kooku muy yaayu sayyidina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anha anhuma mu ne wa hiya Hind bint Sahl al-Juhaniya mu ne te yaayu sayyidina Mu'aaz Hind la tudd di doomi Sahl al-Juhaniya mu ne zakaraha Ibn Sa'd ayda kooku al-imaam Ibn Sa'd rahimahullah borom at-Tabaqaat moo ko tudd mu ne wa urifa bi majmu'i hadha hadha an-niswata Euh, an-niswatu xams mu ne daal boo boolee lii dinañ xam ne jigéen ñi kon ñoom ñooñee juróom la wa hiya ummu sulaymin mu ne boo tàll dañu ummu sulaym pour récapituler yaay sayyidina anas ummul ala mi ñëw waxoon sànq ah shahadati sama seede yow abu sa'ib anna allah qad rahima <laughs> ah wa ummu kulthum ñett wa ummu amr ak ummu ak hind in kanat riwayat mahfuza bu dee ne riwaay bi koy tudd moom lu ñu jàpp la wa illaa fa yaxtaliju fii xaafiri anna alxaamisa yawmu atiya mu ne waaye sinon budul loolu man damaa jàpp man imaam alxaafis ne juróomeel bi mooy ummu atiya mi daa tuddul boppam nag comme ni ko ñenn ñi di defee <laughs> ñu bari ñu baax ñi bu ñuy lim naan jaa rajulun ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam benn waaye ñëw na ci saa sa wax ndeke boppam lay wax <laughs> sauf que <laughs> mu ne man nag sama xel daa mel ni danaan ma daal li toq sama kii daal dawaan kooku bu dul ne lali hind lu ñu jàpp la riwaay bu wér la est-ce que du boppam moom moo ibham boppam abhamat nafsaha waaw moo bañ a tudd turam fii boppam ci ñooñu mu ne te lool daj jot naa lu ko dëgëral ci yoonu Aasim an Hafsa ci Hafsa bint Sirin ñu jël e, ummu Atiya ci kàddu fama wafat yi mu ne foofu Hafsa dane Ummu Atiya nee na kenn matalu ci kudul man wa ghayr Ummu Sulaym kudul ak Ummu Sulaym mu ne loolu imaam at-Tabarani moo ko soloo tamit mu ne waaye nag summa ma yarudduhu man imaam al-Hafiz Ibn Hajar luy dàqal yi kenn du Ummu Sulaym ah. wa huwa mu ne te ma akhrajahu Ishaq ibn Rahawayh fi musnadihi mooy li imaam Ishaq ibn Rahawayh wax i daa bind musnad hmm, comme na musnad ah musnad Ishaq ibn Rahawayh mu ne ci yoonu Hisham ibn Hassan an Hafsa bint Sirin an Ummu qalat mu ne foofu lii dàq nag li ma li tax ma jàpp ne ummu est-ce que du ummu Atiya comme li mu wax ci càllale bee sauf que lii nii da koo dàq na ummu Atiya dana kaana fii ma ukhidha alayna an la nanuh al hadith fa zada fi wa kanat la ta'uddu nafsaha li anna lamma kaana yawm al har lam tazal an nisa biha hatta qamat ma'ahunna fa kanat la ta'uddu nafsaha li dhalik waaw mu ne lii koy dàq mooy lii Ummu Atiya daa nettali Hafsa bint Sirin ne ko radiyallahu an anil jami' ne ko bokk na li yeneen saa sam juróon ci ñun pacte mooy bu ñu amee musiba ñu bañ di yaxaw ko yuuxu léegi mooy xadis bi ñu nekk ba nim jeex mu ne waaye Hafsa ne moom Ummu Atiya doonul woon boole boppam ci ñii waaw ci ñin ne ñoom ñoo matal matalu lu dul juróom doonu ci woon boole boppam ndaxu tax ndax ay yawmul harra mooy loolu nga xam ne jamono Yazid la xewoon doomu Muawiya ji bañ ñëwee saccage Médine waaw allahu akbar wal iyaazu billah parce que nee nañ gars yi daal dañuy bañ autorité Yazid attention xaar leen ils vont voir ce qu'ils vont Muslim ibn Uqba <laughs> ñu ne ko acca yow demal hmm. nga dem fa trois jours may leen bu ñu bu ñu génnul ci liñ ne am nga trois jours yoo xam ne may nañ la ko nga dagalal lañ la ko Medina nga daal di rey lu la neex sa kaaja lu la neex mais nag bu laal ñoom diw ak diw ak diw ndax ñoom bokku ci <laughs> Ali ibn al-Husayn <laughs> ibn Ali ibn Abi Talib Zaynul Abidin moom bokku ci bu ko laal waaw ñeen ak ñeneen ak ñeneen ñooñu bu leen leen ñooñ bàyyi leen xam nañ bu baax ne ñooñ bokkuñ si dissidents yi kantaa ñi ci des bu ñu nanguwul autorité Yazid rek ay wóor ay leen léegi nag te lañ dem trois jours ñu daldi daganal Médina daal di fay raya rëy rëy rëy rëy yu bari waaw ca la gëlee mug Seydina Jaabir ja yeneen saa salaam jaayoon ko eh, ca la ca lañ ko faataale ca lañ ko sakaase waale wal iyaadu billah saxaaba yu bari ñu rey leen ñetti fan waaw kon nag loolu la ko waa wal iyaadu billah ci année soixante yi noonu début année soixante yi ah eh, soixante trois yooyu muy waa ay yaamul xar soixante trois jàpp soixante quatre bi noonu am na rey nañ ci ñu bari léegi nag ba xewee nag jigéen ñi nag loolu daru metti woon ci ñoom waaw ñu gis saxaaba yu bari ñu faat leen ay juruwaay saxaaba yu mag yu bari ñu ray leen Medina sa case Medina léegi nag jigéen ñay jooy Sayyidatu Ummu Atiyya mii nag ba xewee mbir mi manula muñ mu ñëw ànd ak ñoom it di yuuxu mooy du jooy kese di yuuxu yuuxu yooyu moom ci la woon mu ne loolu nag moo tax moom doonul bii liy xewee doonu ci woon bo boole boppam ne ñi mataloon ah jëloon pàcc de loolu bokku ci moo tax doonul woon boole boppam ci loolee voilà <laughs> léegi nag imaam al-Haafiz mu ne wa yujma'u bi anna tarakat 'inda nafsiha min yawmil haram mu ne ah liñ koy dajale mooy riwaaya bële sax man nañ ne baax na bi nga xam ne doon wax wa ghayri mais boobu mooy avant yawmul haram bi yawmul haram amee nag mu génn ci boppam voilà parce que moom ah mujj def ah xaw naa jigéen ñu de keroog ba waa Medina ñàkkee ñu bari ci seen kilifa yi. waaw ah, waa Sham ñëw saccagé leen ray leen ci muslimum noqba saccagé foofule wal iyaazu billah ci ndigalal Yazid mi nga xam ne eh, moom ay mbiram yéeme na quoi léegi kon loolu la mais en tout cas de toute façon mu atiyam yi dañuy parce que nga ne ma mais riwaay bi mu ne woon yeneen saa may ma te nga waxoon ko léegi bi aay bi wàccee mu ne ah ba mu des ba mu des waa aala fulaan dañ naan la loolu bu dee lool kenn du ko ci boole bu doon lool kese la. moom man nañ ne bu doon lii yawmul xaral lii xewul woon deful woon lool manoon na boole boppal ci mbir mi ndax parce que bële yoneen saa salaam moo ko seppee te nag li shari'i ñeel na boroom ki nga xam ne yoneen saa salaam mu excepté ci àtte yi muy teg ku ko soog moom la ko seppee woon moo tax loolu li imaam al euh, kii di wax an-Nawawi rahimahullah naan imaamul Qaadi Iyaad de ak Maliki am na ci ñoom ñu ciy wax wax yu yéeme ci hadiisu Ibnu euh, Abu euh, Ummu Atiyya mooy bi mu naan ba mu des bi aay boobu wàccoo illaa aala bani fulaan illaa aala fulaan yoneen saa salaam mu naan ñu ngi ci wax wax yoo xam ne yu yéemee yéemee yéemee yéeme la waaw waaw waaw mu ne wastushkila al qaadi Iyaad wa ghayruhu hadha al hadith imaam al qaadi Iyaad mooy côté bii mu ne bi mu wàccee yoneen saa salaam bi mu ne dañoo tere lool Ummu Atiyya ne ko yoneen saa salaam ba mu des waa diw parce que ñooñu dañ maa <laughs> dimbali woon foog ma fay leen ko ci jaahiliya yoneen saa salaam ne ko waaw mu lii nag xaw indi daal yenn njaxasta imaam al-Qaadi Iyaad xaw na daal euh, mbir mi daal xadiis bi daal see defe naa leer ci moom waaye moom tamit defe naa mooy daal euh, lii daal équation la quoi waaw mu ne waqaalu ba pare ñu yoolu yóbbu leen ba ñuy wax fiihi aqwaalan ajiba ay wax yoo xam ne yu yéeme yéeme imaam al-Haafiz nag an-Nawawi ci al-Minhaaj bi mu ne moo maqsuudi li tax nag ma tudd lii imaam al-Qaadi di wax wax ak ñi mu <laughs> wax yu yéeme mooy ak tahzir min al ightiraar biha te képp ku seen wax jooju nga bañ cee woroo hatta ba ndax inna ba'd al maalikee lenn ci maalikee yi man imaamu Nawawi gis naa leen ñu naan qaala dégg naa leen liir naa leen ñu naan an niyaahatu laysat bi haram bi hada al ñu ne lii day wane ne kon yuuxu yooyu bu nit ki génne àddina lool xaraamul ndax hadith Ummu Atiyya waaw ak wa qissatu nisaa Jaafar mooy keroog Euh, bu Abdallah ibn euh, Jaafar bi radiyallahu anhu keroog bi yeneen saa saam ñëwee wax euh, yëgal seen yaay muy kii ndaw si Asma bint Umays radiyallahu anha kene ñoom bu al ma kene Jaafar ak ñam àndaloon dañ leen a faat tey mu yuuxu jigéen ñi di yuuxu yàlla saa saa am hala ala Jaafar Jaafarin salaasan mu bàyyi leen ñetti fan après ñëw nag ne leen à partir tey na jooy yi jeex daal di xaraamal jooy ñoom ñuy teg sukkandikoo lool te lool moo doon déglu yàlla saa saa après da koo xaraamal ne lool amatu nan nga mën a loolu naan loolu day wane ne loolu xaraamul ak hadis bii yeneen saa saa am seetee waaw yow ba mu des yow te loo xam nañ ne moom la wax voilà. imaam al-Hafiz an-Nawawi ne damaa tudd lii nag ngir nit bañ woroo ci seen wax yooyu ngay dégg lenn ci malik yi di ko wax voilà waaw kon <laughs> waaw naan loolu day wane ne xaraamul qaala ba pare mu naan wa innama muharram li liñ xaraamal ma ma kaana ma'ahu shay'un min af'alil jaahiliyya ka shaqqil juyuub wa xamsil xuduud wa naawal jaahiliyya naan du yuuxu yuuxu yi xaraamul li xaraam mooy bu dee da cee boole di xotti seen yére yi ak di mbéj seen lex yi ak di woote wayloog sabóor mu ak woote jaahiliya toskare naa waaye ka dundal yooyu daal moom ne loolu dara newu ci loolu mu ne wax sawaabu liy dëgg damay bañ ngeen waroo ku gis loolu di ci waroo lii dëgg ma zakar naa awalan mooy liñ um ne loolu dafa xaram voilà loolu dafa xaram <laughs> waaw waaw mu ne hada mahmulun ala tarxis li ummi atiya fi ali fulan xaasa kama huwa zahir wala taxillu niyahatu li gayriha wala laha fi gayri ali fulan kama huwa sarihun fi lhadith wa lishaari'i an yaxussa min al'umumi ma shaa fa hada sawabu lxukmi fi hada alhadith imaamu nawawi rahimahullah wa jazahullah an alislami xayra mu ne xadis bi ummu atiya bi yeneen saa salam bi aay boobu wàccee ma ne ko ba mu des waa kër diw mu ne lool mooy yonent bi saa saa moo ko ci seppee ngir Ummu Atiyya ngir waa diw comme ni mu leere loolu nag daganul keneen mu naan ah comme que woyoon na ko kee kon man lool dagan na waree la Ummu Atiyya ci boppam loolu dafa xaraam ci moom ci ñeneen ñu dul waa kër diw ñi waaw comme ni mu leere ci hadis bi loolu moo tax moom ci boppam Sayyidatu Hafsa ne li imaam alhamdulilah Hajar doon wax sànq ne rahmatullah alal jami' ne moom boolewul woon boppam ba ayyaamul harra xewee. loolu ñu saccagé woon Medina yàq fa rey fa ñu bari jigéen ñey jooy di yuuxu moom mu ñëw def ni ñoom après doonu loon booleeti ci boppam ñi nga xam ne ñoo matal la nga xam ne moom lañ digg woon a geneen saasam sinon avant mataloon na ko waaw ndax bu dee aalo folaan ba ba mu génnee àddina ñoon yuuxu na lool yeneen saa sa ko mayoon koo kenn manu la ne ko yow ah génn nga ci déedéet parce ko dañ ko koo mayoon moom kese lañ ko mayoon te mayuñ ko woon ci beneen occasion moo tax beneen occasion bi mu xëyee ba mu ko defee moom ci boppam mu génne boppam ci liste bi ci boppam lii mooy dëgg voilà lii dëgg mooy li imaamu Nawawi tudd nii wa anna niyaaha xaraamun mutlaqan yaxaw yooyu ci nag nit daa génnaan dafa xaraam ci luñ koy mu ne wa huwa mazhabul ulamaa kaffa mooy mazhabu debu waayu borom xam-xam yëpp waaw ba mu des ñi la tuddal noonu quoi wa laysa fii maa qaalahu haadha al-qaa'il daliilun sahiih limaa dakarahu mu ne aji ji wax nii nag am toxal ko nii di bañ ko ci woro kooku aji wax jooju li mu wax amul benn tegtal bu dëgër ci li mu tudd wallahu alam borom bi nag mooy ki gën xam voilà lii mooy dëgg yi nga xam ne moom la al imaamu al xaafiz an-Nawawi wax rahmatullah alayhi moo tax Ummu Atiyya génn woon boppam ba ayyaamul xarra moo tax imaam al-xaafiz na xajar ne noonu lañ koy boole mooy avant doon na ci boole boppam ne mataloon na waaye nag bi loolu xewee booleetu ci boppam <laughs> voilà ndax bopp ah, matalul <laughs> waaye fàttale tamit liñ la waxoon ne imaam An-Nawawi mu ngi ko doon taxaw imaam al-Qadi ne loolu mooy groupe ba mu àndaloon ah groupe ba mu àndaloon tekkiwul ne ku ci matal loolu ñàkk bi bi lool xëy lu dul juróom-ñeent du loolu ah mooy ñam àndaloon loolu la wallahu ta'ala a'lam imaam al nag mu ngi naan wa fi hadiisi Umm alhamdulillah xam nga soxna Abu Musa al-Ash'ari bi weesu Seydina Abu Musa yow déggoo yenn saa si nga wax mu ne waaw mais est-ce que na ko mu bañ a yuuxu jour boobu yuuxul mais beneen bi yuuxu na tey sëy naa moo tax Abu Burayda te Abu Muusaa radiyallaahu anhu doon na ko tere avant ne yoneen saa sam da doon tere loolu mais teewul ba musiba bi amee am na ko def na ko voilà moo na imaam al naan bokk na li ñuy jànge fii que li yoneen saa salaam ne jigéen ñi naaqisaatu ak wa diin mooy dañoo wàññeeku seen côté ci wàllu xel ak tamit diine waaw loolu mu ne loolu da koy tegtale mais lii mooy li nga xamante ne euh, nit musiba li la musiba bi moo rëy waaw waaw musiba dina ñëw fàtte loola lépp loo xamoon waaw boo xam ne booy réagir après nag ci la sa xel di demee ne eh, man de dugg naa ci loo xam ne xamoon naa dañ koo tere waaw amul kenn ci saxaaba yi saxaabiyaat yi yoo xam ne day fàttale ko affaire bi ba pare def ko loolu lu dul ne affaire bi da koo ëpp doole loo xam ne mooy day fàttali le li yoreen saa sam terewoon noonu lañ leen mën a euh, loolu lañ mën a am ngànte bu ñu bu tax malgré ça mbooloo moomu àndoon ak ummu atiya radiyallahu anhunna wa ardaahunna daal bi ñàkk matal mooy de bañ xam gisu ummu atiya ci woppam bi ay yaabul xaram dafa métti ko yow yaa ngi imaginer yow imaginer xam nga loolu bu dee tey comme ville yii ni mu composé ay Lyon ay Villeurbanne ay ay ay même hatta Dakar mooy lamsaar yi seen mu ngi mel ni fi muy gën a fi ngay gën a comprendre affaire bi métti gi xam nga Dakar tey bu ñu ñëwoon benn quartier Médina wala benn quartier ci quartier Dakar yi Fass Delorme wala feneen wala Almadies wala fi nga xamante ne mooy Plateau daal di fay def saccage rey ñu bari en général ñi muy rey ci ñu mooy ay gox yu bari lañ dëkk. c'est rare nga désigner koo xam ne man nga rey ab famille boo xam ne ñoo bokku dëkk mais imaginer bu doon Bawol la wala Saalum wala foo xam ne ab village la nga xam ne da ngay gis ñoo xam ne seen cosaan fii la daanaka da ngay gis quartier ñoom ñëpp bokku sant ndax fii mooy seen cosaan Medina nag noonu la demee woon mooy mooy maadanul ansaar maadinul ansaar lansaar yi radiyallahu anhum al aws wal xasraj foofu mooy seen moo yaman lañ jóge mais foofu mooy seen maqar gaa yi yow ak muhaajiruun fa newoon ah jóge fee ñëw rey saccager foofu rey yàq dugg ci biir kër yi yooyu rey def lu leen neex trois jours imagine ku nekk daanaka ay mbokk yu bari ngay say mbokk yu bari ngay gis ñu dee alors que bu doon Dakar la xewee ci benn quartier yow dëgg la sa mbokk mën naa mais ñoom ñépp ñi ñu rey ñu nekk say mbokk yoo xam ne direct directement loolu gis nga tiis wu rëy noonu loolu fàttaloo a képp ku nekk la nga xamoon waaw waaw yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bi sukara walakinna 'adhaba allahi ah, shadid waaw loolu yawmal lay wax waaye am na musiba yu lay dal fii da ngay foog ne lii moom mooy sama yawmal qiyaam moom yaa ngi imaginer dañ naan lii genre bu doon tay gaa yi dañ naan génocide la rek waaw waaw mooy ñëwal gaa yi may leen trois buñ kiiwul demal nga rey lu la neex xoolal Tutsi yeeg tuuti Tutsi yeeg Hutu yi yow boo imaginer loolu mooy gis nga gis nga loolu nit koo xam ne da loolu dafa xew quoi ñu rey gan mbokk yi rey rey yu dina metti nga gis seen koor yi ci suuf mbedd moo romb gis ay koor ay cadavre yoo xam ne ñii xam nga leen kër yi ñu soj ay yàq jël ay xar dóor ay gaas yi ay gëléem yàq saccage yi noonu ci maali for quoi yow nga gis loolu mooy naqar gi lay dugg ak loolu lépp loo xamoon mën naa naaw ci sa bopp bi la ngay réagir boo ñuuxu ak tamit la ngay réagir boo gisee loolu am na ñoo xam ne ci saase dañuy dox ah. am na ñoo xam ne ci saase yi di wëlbati ko dañuy dox waaw moo dox c'est plus beau c'est c'est c'est c'est plus bon <laughs> c'est c'est <laughs> neex nga nekk sa kaw lal waaw wala toog sa njaganaay sa sa sa fauteuil bu nooy wala toog sa oto di naan sa njar di kii di xool say texto wala toog say téléphone di surfer kii naan ñoom matalu ñoom quoi ah. waaw yow yow yow yow yow te yow moom sa bëñ bu mettee rek doo matal tous <laughs> bëñ bu metti bu la beneen aw rek da am problème nga naan la waaw te bëñ bi mën na wéraat suba alors que lii mooy c'est fini ñii ma gis ñu tëdd nii ñu rey leen ray bu metti c'est fini jeex na am na yoo xam ne am force dem suulu leen sax duñu ko man dañuy dox dañuy dox ñoom seen xol yi seen xel yi wëlbatiku ñu nekk ay dox nag waaw moo tax loolu baa rek toog naan waa ñoom mataluñu woon quoi ñoo du loo xam ne dañ koo tay ne duñu matal non mbir moo taroon tar goo xam ne bañ koy def sax ànduñu ak seen sago liñ naan àndul ak sagoom te loolu moo daloon imraatu abi Musa ba sëy na Abu Musa yenn yi mu koy art di ko xamal saa bu ko xamal ah mu taxaw loolu mooy wan da koo fàtte woon benn bi nga xam ne ci la doon yuuxu manu ko woon a tere ba mu paree la ko ba mu ba mu génnee ci commande bi la ko wax mën la la kon la xanaa yow yow yow yow man dégg naa ci képp woon yeneen saa sam dañ ne taw fekkoon na mu ko doon wax mais da koo fàtte woon voilà.